alxaaris ibn simma ibn ibn amr ibn atiikin ibn amr ibn amir ibn malik ibn najjar moom moo tuddoon alxaaris di doomu ku ñuy wax as-simma as-simma di doomi amr amr di doomi atiik Atiik di doomi Amr Amr di doomi Amir Amir di doomi Malik Malik di doomi an nekk maam ci waa Lamsaar ñu bari ci ñoom ah imaam Ibn Shahin raxmatullaahi alayhi dafa soloone keroog bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñëwee madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam moom la mbokkale woon ak seydina suhayb ibn sinan ar-ruumi radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma muy bi muy def fraternisation politique de fraternisation entre al muslimiina min al muhaajiriina wal ansaar comme ni ñu ko gisee woon muy politique bu am solo bu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam defoon ñun ñu war ci di bàyyi xel rawatina ci suñu jamono yi nga xam ne koo ci gis mu ngi woote ci ruqam as nationalité su tuuti bu mu bokk as ndëkk su tuuti su mu bokk jàpp ne ko ku partagé wul la même nationalité wala la même patrie kooku du daraam du du piir sax lool mooy ci kaw noonu waaye boo duggee ci seen biir ñu defaat yeneeni pàcc pàcc bu dee ñun wolof kii géer la tëgg lañu ñi ay ñeeño la ñoom ainsi de suite yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daal woon leen mbokkale mbokkale boo xam ne ku ci mel ni dangay mel ni yàgg sa moroom yéen bokk ndey ak baay bi nga xam ne ci ngeen wu bokk yéen ñépp benn baay di alayhi salaatu wassalaam kon imaam ibn Shahin mu ne alxaaris ibn Simma bi an yonent bi alayhi ak seydina Suhayb ibn Sinaan Sinaan ar radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma moom mi imaam muusa ibn uqba raxmatullahi alayhi ak imaam ibn isxaaq ak waa ahlu siyar wal magaazi dañu ne ah, moom dañ koy tudd di ko boole ci waa ahlu badrin ci ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo fekkee ghazwatu badrin moom alxaaris ibn simma radiyallahu anhu lu tax ñu ko ci boole mooy ne ndax génnoon na ngir dem badrin ghazwatu badar waaye bi mu àggee ci bërëb bi naan ar-rawha yonent bi aleyhi salaatu wasalaam da koo delloo lu tax innahu kusira bir rawha bi mu àggee foofu dafa damme bi nga xam ne nag ci la damm yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daal di koy delloo ne ko ngir mu ñibbi loolu moo tax àggul woon comme mbokkam yii nga xam ne cité woon leen que ñoom mujjuñu àgg kon seydina abu lubaaba waaye ñoom seydina aasim ibn adiyin radiyallahu taala an il jami kon looloo tax àggul badri keroog dafa ci yoon bi bi ñuy dem ci la gaañu ci tànk yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dal di koy dëppuloo ginnaaw badrin moom seydina alxaaris ibn simma fekk ne gazwatu Uhud ci la doon wax mu ne comme ni ko imaam at-Tabaraani solo mu jaar ci yoonu Mahmuud ibn Labiid radiyallahu taala mu ne alxaaris ibn simma radiallahu anhu muy riwaayatu saxaabi yi naan saxaabi yi ndax seydinaa mahmud ibn labid dafa bokkoon ci tuut tànk saxaaba yi radiallahu anhu mu ne alxaaris ibn simma neena sa'alani nabiyu yawma uxudin wa huwa fi shi'bi an abdirahmaan ibn awf fa qultu ra'aytuhu ila janbil jabal fa qaala inna almalaa'ikata tuqaatilu ma'ahu mu ne keroog yonent bi aleyhi salaatu wasalaam da ko laaj fekk mu ngi ci xur wi foofu di ko laaj ne ko anas se abdurrahman ibn awf mu ne ko gis naa ko ci côté montagne bi gis naa ko ci côté montagne bi laa ko séen yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ko malaaka yi ñu ngi xeex ànd ak moom seydina abdarrahman ibn awfin radiallahu taala anhu wa arda moom nag seydina alxaaris ibn simma a ah, mu ngi génn àddina comme ni nga xam ne noonu la ko imaam alxaafiz imaam ibn isxaaq raxmatullah aleyhi daal di solo ci almagazi ci téereem bi naka noonu boo demee ci siiratu ibn Hisham diñ ko fa fekk mu ne kene alxaaris ibn simma ustushhida bi bi'ri ma'una mu ne moom ñu ngi ko faat ci dundug yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci teenu ma'una di xew-xew bu mag boo xam ne inshaa allahu taala dinañ ci àgg te tudd nañu ko fi lu bari gis nañu saxaaba yu bari yoo xam ne fa lañ faatoo defagul nañ seen tarjamaam def nañ seeni tarjama ku ci mel ni mawla siddiq di aamir ibn fuhayra radiyallahu taala anhu keroog moom it foofu la gaañoo ci biir mauna mu bokkoon ci alqurra yooyu nga xamante ne nii yonent bi aleyhi salaatu wassalaam da leen a tànnoon ngir ñu dem qibala najdin dal fay e, tasaare lislaam woote foofu bañ demee ñu dal leen wor dal leen rey ñoom ñépp ba mu des e, seydina Muawiya ibn Amr ad-Damri radiyallahu taala anhu wa ardaa moom mii di al ibn Simma imaam ibn isxaaq nee na moom keroog ci bi'ru ma'una fa lañ ko rey fa la génne àddina radiyallahu taala anhu wa ardaa wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'waa